bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alaa aalihi wa saxbihi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 di dellu siwaat santaat borom bi jalla wa ala di ko dimbandikoo ci suñ jotaay bi ñu bokk mu jëm ci hadiyu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ramadan yonent bi alayhi salaatu wa salaam ni mu daan doxale ni eh, nga ni nga xamee ne moo nekkoon doxalinam ak li nga xam ne moo di aw yoonam ak njàngalem ci biir weeru koor ba tey li nekk ci rek ci li nga xamee ne moo di tarawih te mooy taxaw guddi yi di naafila eh, xadis bañ ciy mujjee rek nga xam ne dalay jàngal ci nekkoon tarawih lu sax la ci sunna niki noonu itam def ko ci mbooloo lu sax la mooy xadiis Abi Dharr radiyallahu anhu al-Ghifari eh, Abi Dharr al-Ghifari xadiis bii day wax ne sumna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ramadan mu ne woor nañu ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam weeru koor kon bàyyil xel loolu mu ne fa lam yaqum bina nabiyyu alayhi salaatu wa salaam hatta baqiya sab'un min ash-shahri fa qaama bina nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, toog na toog naa toog a toog jiitewuñu kon loolu tekkiwu ci ne waaye jiitewu leen moom ba weeru koor gi juróom-ñaari fan des ci nee mooy ñaar fukki fan kon boo xoolee kon ñaar fukki fan ak ñetti jàll na nee na mu daal di guddik eh, ñaar fukkeel bi ak ñeent nee na mu jiite leen mu jiite leen nee na ba ceerub guddi gi jàll maanaam boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi jàll nee na summa kaamat saadisa falam yaqum bina nee na juróom-benneelu guddi gi ba mu ñëwee jiitawuñu loolu mooy lan mooy guddeelu guddi fukkeel bi ak juróom ak juróom ñaar fukkeelu guddi gi ak juróom kon ñaar fukkeelu guddi bi ak ñeent jiite na leen waaye ñaar fukkeelu guddi bi ak juróom jiitewu leen nee bañ agsee ba ci ñaar fukkeelu guddi bi ak li nga xam ne si nii moo eh, kon ñaar guddi bi ak eh, juróom jiitewu leen nee na bañ agsee ba ci juróomeelu fan bi fi jublu rek moo di ñaar fukkeelu guddi gi ak juróom-benn nee na mu daal ñuy jiite bañ agsee ba ci fukkeelu guddi guddeelu maanaam ñaar fukkeelu guddi bi ak juróom-benn nee mu taxaw. taxaw ak ñun eh, di jiite ñu nekk ci ginnaawam ba genn wàll gi guddi gi jaax jàll bu ñu xaajee guddi gi ñaari xaaj genn wàll gi jàll ñu ne ko ah ak neexoon nga ànd ak ñun rek jiite ñu ba guddi gépp jeex mu ne xam ne dañoo jàpp ne Nabi alayhi salaatu wasalaam foofu naafila bu fi yamee foofu mu yem rek xëy na seen yiw eh, bu fekkoon guddi gi yegg na léegi na mat loolu mooy wane xeeru saxaaba yi ci aw yiw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko falam yaqum bina falamma kaanat al xaamisa kaanat al xaamisa li mu jublu mooy guddi ñaar fukkeel bi ak juróom-benn nee na qaama bina xatta dahaba naxwun min shatri al-layli qulnaa yaa rasuulallah law naffaltanaa qiyaama haadihi al-layla qaala inna ar-rajula idaa sallaa ma'a al-imaami xattaa yansarif xusiba lahu qiyaamu laylatin nee na nit ki bu fekkee dafa ànd imaam ci ginnaaw gis nga de lii alayhi salaatu wa moo ko firndeel nit ki su fekkee dafa ànd ak imaam muy naafila lii kay leer na lii tashriic la ci alayhi salaatu wa salaam lii ci Ramadan lañ lañ ko laajoon Abu Abi Dharr Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ne ko boo ñu jiite woon day bu guddi gi jeex loolu dana a baax ci ñun. Eh, mu ne mu ne nit ki bu jullee julli taraawix naafila yi ñuy def ànd ak imaam ba imaam yeggal waaye li ma doon wax keroog maanaam imaam bu buy tara buy witar bul xaar naa damay bàyyi bu guddi ndax am naafila yi ma war a def kon damaa war a mujjee witar déedéet àndal ak moom buy witar ko defee yow ponopi sa naafila yi nga war a defaar boo yeewoo ci guddi nga def ko te bañ a baamuwaat witar ndax bu du loolu da doo am tiyaaba ji alayhi salaatu wasalaam wax nee na ku ko def ànd ak imaam bam noppi. nee ma dañ lay bindal ko taxaw guddi gu mat sëkk lii alayhi salaatu wasalaam ko wax nga xam ne kon da ci yoonal ci ne weres anam maanaam sunna la nit ki julli ànd ak imaam ci tarawih nee na guddi ñeenteel ga tamay guddi ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar taxawut nee na fa ma baqiya thuluthun min ash-shahri arsala ila banatihi falamma baqiya thuluthun min ash-shahri arsala ila banaatihi wa nisaaihi wa xashada annaasa fa qaama binaa xataa xashiinaa an yafuutanaa alfalaax summa lam yaqum binaa shay'an min ash-shahr na biñ agsee ba ci guddig ñeenteel bi tamay guddig ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar guddig ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar nee na taxawut ak nun taxawut ak nun taxawut ak jutewuñu ba xaaju guddi gi ceeru guddi gi mujj gi maanaam ceeru ceer bu mujj bi des ci mooy buñ ñu guddi gi ñetti xaaj xaaj mujj bi nee na muy yónnee ci ay ay doomam ak i soxnaam wa xashada naasa nee na mu dajale nit ñëpp taxaw jiite leen nee na ba ñu ragal na sax julli suba dana leen faat lii su fekkee kon du du salaatu tarawih du julli naafila xawma lu mu doon. nena yi des ci guddi gi nag guddi gi weer yi nag taxaw jiite wuñu mooy guddi ñaar fukki ak ñett eh, juróom-ñett ak juróom-ñeent kon li des ci weer wi jiitewu leen te mooy eh, guddi ñaar bi ak juróom-ñett ak juróom bi jiitewu leen nena na summa lam yaqum bina shay'an min ash-shahri maanaam li des ci weer wi taxawu leen jiitewu leen xadis bi al imaam al Buxaari solo na ko imaam Ahmad kadhalika asxaabu sunan génne nañ ko ci sanad bu wér lii dalay jàngal ci nekkoon kon taraawix mooy julli yi ñuy julli ci Ramadan lu sax la lu sunnaal la alayhi salaatu mu des nag dañ cey jéem a faral di yokk ak dañ ciy faral di wax di ko ay lënt ci yoo xam ne dañ koy wax ci Umar ibn Xattaab ak yeneen yi ci dolliku mais dégg ñu naan la taraawix bidaa la déedéet nekkul bidaa alayhi salaam Umar ibn Xattaab musu ko musu ko fent déer loolu nekkul lu wér danañ ci ñëw suba jàmm incha allah loolu Shia yi ñoo koy faral di wax rek du loo xam ne lu wér la da ko jullit bi daw kon kem kàttanam kon eh, naafile yi ñuy naafile ginnaaw gee loolu lu sax la ci sunna yu Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in